min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi salaasimia wa arba baabu nahyi ani tatayyur kon ci suñu jotaay bi ñu génn walillaahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ chapitre deux cent non trois cent trois baabu nahyi an ityaanil kuhaan xadis biñ ci mujj woon gis moo doon xadis 1673 mu ne woon waan abi mas'udin al-badri radiyallahu anhu alhamdulillah anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha an thamani al-kalb wa mahri al-baghi wa hulwani al-kahin walillahi alhamdu wal minna tey comme niñ ko yëgle woon ñu war a gis suñu chapitre bi nga xam ne mooy bu mujj ci suñu tome soixante onze ci sharah bi insha allah ci kitaabul umuur al anha waaye bu dee kitaabul umuurul manhiyi boom des na jeexul muy chapitre trois cent quatre mu ne baabu buntu an-nahyi tere an at mooy gaafalaate tere gi xam ne moom la ash ah, ay day augure façon yooyu tere loolee di gàggalu bon jàpp loo gis ay waay jële waay lii yéeme na moo ra ak tatayur imaam al ku mel ne Ibn al-Bukhari da ci def baabu tiyara moom la rek ak tiyara ak tatayur c'est la même chose mooy moo ra al imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne tiyara mooy hiya tashaa'um mooy le fait bu gis mbir jàpp ci lu bon ne lii de lu bon la may génne lii de yii lii moom yàqu ba ma dajeeg lii waay waay ba ma gisee lii waaw lii de doy na waar waaw mu ne wa fii mu ne wa aslu tatayyur wala xam nga tiyara la ko imaam Nawawi al-Hafiz Bukhari tudde imaam al-Hafiz na Hajar ci biir mu ne wa aslu tatayyur gis nga cosaanu tatayur xam nga fan la jóge annahum kaanu fil jaahiliyati ya'tamiduuna ala at-tayr ya'tamiduuna ila at-tayri ala at-tayri fa idhaa xaraja ahaduhum li amrin fa in ra'a at-tayra taara yamna tayammana tayammana bihi wastamar wa in ra'aahu taara yusra wala yasra tashaa'ama bihi wa raja'a wa rubbamaa kaana ahaduhum yuhayyiju at-tayr li yatira fa ya'tamiduha fa jaa ash-shar'u bin-nahyi 'an dhalik waaw wa kaanu yusammuunahu as-saanih wal-baarih fa-s-saanihu maa wallaaka mayaamina bi an yamurra 'an yasaarika ilaa yamiinika wal-baarihu bil-'aks wa kaanu yatamannawna yatayammanuuna bis-saanih wa yatashaa'amuuna bil-baarih li annahu laa yumkinu ramyuhu illaa bi an yanharifa ilayhi waaw wa laysa fi shay'in min sunuhi at-tayri wa buruhiha ma yaqtadi ma'taqaduhu wa innama huwa takallufun bi ta'ati ma la asla lahu illa nutqa lit-tayri la nutqa lit-tayri lit-tayri wa la tamayyuza fa yastadillu bi fi'lihi ala madmuni ma'na ma'nan fihi waaw <laughs> al imaam al haafiz ibn Hajar mu ne nag cosaanu at-tatayyur bi fi mu jóge ci arab yi mooy ñoom dañu ne woon ne bu kenn ci ñoom bëggoon a génn ci waa jaahiliya laata lislaam di ñëw dañ doon sukkandikoo ci picc yi bu génnee buntu këram gis benn picc mu gis picc mi njëkk a gis mu naaw jaar ndejooram mu ne haa lii mooy samay mbir barkeelu na baax na continuer ci tukki bi mu bëggoon a tukki waaye bu dee daa génn gis picc ma jaar càmmoñam mu ne yii lii mooy wane ne sama tukki bii du baax dellu <laughs> mu ne léeg-léeg sax nit ki moo ko doon defal boppam xam nga gisoon nañ ci bunt ba lañu génnoon mooy bii ñu génn baabu nahyi an ityaanil kuhaan wal munajjimin wal urraaf wa ashaabir raml wa tawaariq bil hasaa wa bi sha'ir waxoon nañ la ñenn ñi li ñuy def mooy dañ doon ërtal waaw li nga xamante ne mooy iyaafa ñenn ñi ko tekki woon comme ñoom ca awnul ma'buud ke ne mooy ërtal gi ngay ërtal picc yi kanta imaam Abu Daawud dana iyaafa mooy xat at-tarq mooy zajr mu ne zajru tayri mooy ërtël gii ñu doon ërtël picc yi nga xamante ne imaamu Nawawi ne huwa an yatayammana aw yatashaa'ama bi tayranihi fa in taara ila jihati al-yamin tayamman wa in taara ila jihati al-yasar tashaa'am mooy wax gi mooy ërtël gi ñu doon ërtël te lool kon at-tarq am na ñu ko tekkee noonu lool la ko imaamu yi tekke woon nga gis Awnul Ma'bud ñoom doon lim ñoom imaam Ibn al-Asir c'était le contraire ñoom Iyaafa lañ tudde woon loolu dañ la ne woon da nga seetlu ñoom ku nekk ni ko tekkee am na wuute selon groupe yooyee kene mooy da ngay ërtal dàq picc yi bu naawee jaar sa côté ndejoor nga ne ah kon baax na bu jaaree càmmoñ nga ne é lool de moom yiis na <laughs> waaw loolu imaam alxam na xajar ne loolu mooy cosaanu tatayur foofu la jóge woon voilà mu ne léeg-léeg kenn ki moo ko doon ërtal sax moo doon dàq picc yi waaw ngir mu naaw léegi nag mu ne sharia nag ñëw daal di neenal loolee wane ne lii ay neen la daal di tere loolee ba pare mu ne ñoom araab yi dañ ko doon tudde ak saanix waaw ak albaarix ñu ne saanix mooy li nga xam ne moom moo lay wan côté ndejooram jaar jóge sa càmmoñ jaar ndejoor baarix nag mooy contraire jóge sa càmmoñ sa ndejoor dem càmmoñ nga ne yéey baaxul mu ne moo tax dañ doon am gàgg bu baax am euh, tafaawul jàpp ne ah lii de moom samay mbir dina baax bu dee saanix la moom li nga xam ne day jaar sa ndejoor waaye ñu jàpp ne yée yàqule naa di gaafalaate ci wàllu bu dee baarix la picc moo mële noonu lañ ko doon woowe waaw <laughs> mu ne lii lépp nag ay affaire caaxaan la ndax li annahu la yumkinu ramyu illa bi an mu ne ndax kenn manul sànni picc mi ba pare lu dool dina am fu mu jaar <laughs> te moom sunuuxu tayri mooy mu jaar sa picc mi jaar sa ndejoor wala beneen bi buruuxu tayri beneen bi jaar li nga xamante ne nii mooy sa càmmoñ loolu picc mi amu ci benn maîtrise bu mu ci am waaw benn bu mu ko laf lu dara ngeen ko sànni foo jaar mu jaar fenn léegi loolu nan nga ci mën a tege ay pas-pas yoo xamante ne mooy tax ndax yow su tukki bi dina baax wala su tukki doom bi wala seen seen tukki bi ngeen war a tukki yéen mbooloo mi wala déet loolu mooy maa laa mooy takalluf di sonal sa bopp di yen sa bopp luñ la yenul di dikke loo xamante ne amul cosaan ci biir. ndax picc mi mënu la wax te amul benn ràññee kon nan ngay sukkandikoo ci loolu parce rek naaw na jaar ne ah mu ne nag di sàkku xam-xam wa talabul ilmi min ghayri madhannihi jahlun min fa'ili di sàkku xam-xam <laughs> ci loo xam ne kenn du looy njorti xam-xam kooku da yor xam-xam comme picc dem ci moom ngir mu jox la xam-xam ci yu mel noonu mooy loolu façon griir li te ku koy sàkku waaw kon loolu moo tax lenn ci jaahiliya yi dañ doon ja euh, shu'ara yi dañ doon daq lii ci seenum xel lañ ko te xam ne lii yëfi caaxaan la quoi li seen mbokk mi di def waaw la amru la euh, euh, la amruka ma tadri tawaariqu bil hasa wala zajiratu tayri ma Allahu yow yëgal ne baa day day waat ci ci ci ci ci dundu waaji <laughs> laa bi zaida la rek maa tadrib tawaariq mooy yooyu ñuy sànni picc yooyu ñuy ërtal ak tamit di leen xaañi xeer ñuy naaw ak yooyu ak ñi euh, ak ñi nga xam ne ñooy jël ay xeer di di sànni genre pittaaw yi yooyu xamuñu lan la yàlla di liggéey ak picc yi ñuy sànni xamuñu ci dara waaw kon nag loolu yëfi caaxaan la léegi nag mu ne nii wa kaana aktharuhum yatatayyaruna wa ya'tamiduna ala zalik ñu bari nag ci arab yi dañ doon def lii di gaafalaate ba pare nag di sukkandiku ci loolu di ci tëral ay àtt ci seenub dund waaw mu ne nag kom que dañ koo gëm tooloon borom bi ci mbaadute mu seetaan leen wa yasihu ma'ahum ghaliba lu bari nag ci loolu da doon dox ci ñoom léegi nag li tazyini shaytaani daalika ndax shaytaani moo leen taaralal seen du ñaaw loolee waaw waaw mu ne wa baqiyat min zalika baqaya fi kathirin min al muslimin lii bi l'islam ñëwee neenal na lii waaye ku waxal dëgg xam ne des na façon gëm-gëm yu bari yu mel nii bari na ci ñu bari ci way jëm way gëm yàlla yi <laughs> waaw waaw waaw moo tax euh, mu ne wa qad axraja ibnu Hibbaan fi saxiixi min xadiis Anas rafaa mu ne al imaam ibnu Hibbaan soloona ci xadiis Seydina ibnu euh, kii ci saxiixam ci xadiis Seydina Anas boobu da ko yëkkati ne laa tiyara wa tiyara ala man tatayyar tiyara amul yeneen saa xam ne loolu da koo dàq mooy loolu bu leen ko gëm bu leen di ja jàpp ne yii yàqu naa sama affaire loolu loolu amul waaw waaye bés boo toppee jàpp façon gëm-gëm yu bon yooyu wa tiyaratu ala man tatayyar te muy këpp ci kawam nag ci yooyu boo ñëwee ñu tere la nga bañ. borom bi da lay seetaan ci maanu teem na nga jàppe noonu mu dal di fëgg dal sa kaw ala man tatayyar <laughs> waaw kon nag mu ngi noonee wallahu taala alam léegi al imaam al xaafiz an-Nawawi mu indi fi e, ñeenti xadiis mu ne mu léegi muy indiwu fi e, ki ci kanam mooy e, nu mu mooy waaja nu ñu koy wooweeti waay mooy alquran indiwul téere indiwul ay aaya ci kanam léegi mu indi fi mu ne fiihi imaamu Nawawi mu ne fiihi ahadiisu fiihi ahadiisu saabiqa fil baabi qabla mu ne fii nii buntu bi xadiis yi nga xam ne ñoo romb da doon dox fii te wax nañ la ko sànq xadiis Seydina Qabisa bi 1770 wa an Qabisa ibn al-Mukhariq radiyallahu anhu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul al-iyaafatu wat-tiyaratu wat-tarqu min al-jibt loolu da doon dugg fii mu ne iyaafa imam Abu Dawud ne mooy ëgrëd wattu yaramooy mooy gi ñuy ërtal picc yi ñu jaaree fii naaw jaar ne wala lool wat tarq hmm, minal jibti mu ne yooyu yëpp daa bokk ci li nga xamante ne eh, non tarq mooy zajr mooy kii bi voilà tu yara mooy gaafal mooy ërtal nga ërtal picc yooyu ci ak li nga xam ne jibt la bokk loolu xadis boobu da doon jàll fii dafa yoon dugg waaye xadis ay naa Muawiya bi eh, Ibn al-Hakam as-Sulami waaw mu ne waan Muawiya radiyallahu anhu ibn al-Hakam radiyallahu anhu qaala qultu ya rasulallah inni hadithun an ibn jahiliya wa qad jaa allahu ta'ala bil islam wa inna minna rijalun ya'tuna al-kuhan mu ne mu ko qaala fala ta'tihim qaala wa minna rijalun yatatayyarun mu ne yeneen saa am na ci ñun ñoom dañuy gaafala qaala dhalika shay'un yajidunahu fi sudurihim fala yasudduhum loolu mbir la moo xam ne Euh, ci seen xol yi kese lañ koy daj ñoom lu leen jax-jaxali seytaane la lool bu mu leen teree def dara bu mu leen teree tukki bu mu leen teree dem dara loolu bu mu la ko teree def kon loolu xadiis yooyu day dox ci li nga xamante ni mooy bunt bii nga xam ne moom la al imaam indi fii léegi nag mu dugg nag ci xadiis yi indi bu njëkk xadiis mil six cent soixante-quatorze mu ne waan Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa cadwa wala tiyara wa yucjibuni alfa'l qaaluu wama alfa'l qaala kalimatun tayyiba muttafaqun alayhi alimamu alxafidu nawawi mu indi xadis bu njëkk mu ne waan anas mu ne mu ngi jële ci sayyidina mawlaana anas radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala wax na alhamdulillah rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na laa adwa amul lu ñu naan adwa mooy contagion contagion mooy le fait que feebar bu jóge ci diw wala ci lenn dem ci leneen wala ci nit dem ci beneen nit wala ci rab dem ci nit wala yu mel noonu mu ne lool amul mooy pas-pas bu bon bi ci waa jaahili yi amoon loolu lay dàq ça ne veut pas dire wàllante amul non la la bëgg a wax ne ñoom gëm ne loolu day xew ci loo xam ne yàlla dogalu ko loolu lay yonent bi saa saa ne loolu loolu amul laa adwa wala tiyara waaye it affaire gaafal augure yées yi loolu amul loolu ay mbir yoo xam ne nit ñi ñoo gëmal seen ay pas-pas li ñu am la wa yu'jibuni waaye man li ma yéem te nekk li nga xam ne moom laa bëgg mooy alfa mooy alfa lu ne ko waa yeneen saa salam waaw wam alfa <laughs> waaye yonent bi saa saam lan mooy alfa'lu alfa'lu mooy lan mu ne kaddu goo nga wax mu ne kalimatun tayyiba mooy kaddu goo xam ne gu euh, baax la voilà mooy kaddu gu baax bu teey loolu mooy alfa'lu noonu la ko yonent bi saa salaam daal di tekkee waaw mooy le fait que tout le temps ngay gis côté yi rafet yi di xool jamaalullah voilà kaddu gu teey ak yu mel noonu hmm? voilà loolu la quoi nekk fi lu xëy nga jàpp na yee di xool cherche le mouton noir partout saa da ngay sonal mi nga xam ne yaa diw sa bopp wal iyaazu billah léegi kon mu ngi noonee léegi léegi nag waa ji hmm? mu des est ce que ñoom ñaar dong mu ne muttafaqun al imaamul buxaari imaam muslim. rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo ñu ne la déedéet seen sëriñ imaamu ahmadu ibnu muhammad daal di woon na koy solo ci bërëb yu bari na ko noon al imaam abu daawud ak ibnu maaja rahmatullahi ala al jamii ñoom ñépp daal dinañu kaa solo hmm? léegi nag euh, mu des imaamul buxaari nan lu koy ndee ko ci ñaari bërëb hmm? kitaabu tibbi at-tibb baabun laa da'wa laa adwa laa adwa ak kitaabu tibb baabul fa'li mun jëlee bi mu jeex mu ne haddathana muslim ibn ibrahim al imaam al buxaari mu ne nettal nañu suñu sëriñ de muslim ibn ibrahim al asadi al azdi al farahidi mawlaam abu amr al basri rahimahullahu ta'ala génn àddina la 222 qaala haddathana hisham mu ne ki nett mooy hisham di Hisham ibn Abdillah uh, ibn Abi Abdillah Sambar ad-Dastuwaa'i Abu Bakr al-Basri ar-Riba'i al-Hafiz al-Jahdari ñi ne Jahdari la ay Basri la gane àddina vers les années soixante-seize génn àddina cent cinquante-quatre ah, an Qatada ta mu jële ci Qatada di Qatada ibn Di'ama ibn Qatada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Harith ibn Sadus Abu al-Khattab as-Sadusi al-Basri gane àddina la soixante génn àddina cent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 al kalimatul xasana te dina ma te fii waxul nañu laaj ko wa yu'jibuni te yéem na ma al fa'lul xasan mooy gàggalu bu rafet waaw al te mooy kaddu al gu baax gi noonu lu ko ëndi fii kanta euh, suñu kaddu yi moom lu ëndi ci ba léegi kitaabu tib bi la foofu mu ne haddathani nettali man dong imaamul Buxaari Muhammad ibn Bashar imam Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan Abu Bakr al-Abdi al-Basri waa kutubu sitta génn àddina cent deux cent cinquante deux rahimahullah qaala haddathana haddathana ibnu Ja'far mu nekk ne tama ibnu Ja'far Muhammad ibnu Ja'far al-Hudhali mawla Abu Abdillah di al-Basri si yowoon ci Ghundar génn àddina vers les cent dix génn àddina cent quatre-vingt-treize qaala mu ne haddathana Shu'ba mu nekk yoo nekk mooy Shu'ba di ba jiitleem rahmatullah alayhima ibnu al-Hajjaj ibnu al-Ward al-Ataki Abu Bistam al-Azdi al-Basri gane àddina entre quatre-vingt-deux ba quatre-vingt-sept génn àddina cent soixante qaala sami'tu Qataada te gis nañ ko an Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa adwa wala tiyara wa yu'jibuni al-fa'l qaalu wa ma al-fa'l qaala kalimatun tayyiba voilà nii nii euh, la ko indee ci li nga xamante ne mooy euh, mooy kaddu yi moom loo dëppoog yi nga xam ne moom la boroom Riyaad bi indi al imaamu Nawawi kanta imaam Muslim rahimahullah kitaabu salaam baabu tiyara wal fa'l wa ma yakunu fihi min ash-shu'm foofu la ko indi voilà léegi al imaamu hmm, léegi al imaamu eh, eh, eh, al muslim rahmatullahi alayhi mu ne ko indi mu ne haddathana mu ne nettali nañu moom mooy da dajale voilà mooy e, ci buntu boobu ñu la wax hadith sayna Abu Hurayra rek bu dee ci baabu tiyara ci li lenn ci shuraax yi def li njëkk indi mooy hadith sayna Abu Hurayra ah, la tiyara wa xayru al-fa'l fiihaa ya rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam wal-fa'lu qaala al-kalimatu as-saaliha yasma'uha ahadukum waaw dégg kàddu gu baax nga jàpp eh, comme dégg génn rek dégg eh, kuy woo saalih <laughs> saalih nga ne ah loolu de saalih de moom lu rafet la moom saalih après loolu comme yeneen saa su ñu ko bëggoon bu doon jàll benn yoon laaj yoon bii nu mu tudd ñu wax ko yoon loo xam ne comme yusra wala yu mel noon yamin wala yu mel noonu da doon kontaan ci lool nag mu ngi noonee <laughs> allahu akbar allahu akbar euh, léegi euh, Euh, euh, euh, mu mu ngi noonu léegi nag ñu ñëw kon moom nan la ko indi après loolu la indi ñaari riwaaya xad sayna Anas al imaamu Muslim mu ne haddathana Haddaab ibn Xaalid wax naa la moom moo naan Haddaab mooy Hudba rek ibn Xaalid ibn al-Aswad ibn Hudba al-Qaysi sëriñ la woon ci imaamul Buxaari Abu Xaalid as-Sawbaani al-Basri al-Azdi gane àddina après les années cent quarante génn àddina deux cent trente cinq ci li gën si siiw mais am nay wuute qaala rahimahullah haddathana Hammaam ibn Yahya mu nekk na tamit Hammaam ibn Yahya ibn Dinar al-Awdi Abu Abdillah ibn Abu Bakr al-Azdi ash-Shaybani al-Basri gane génn àddina 163 am na wuute rahmatullahi alayhi an Qatada gis nañ gazaan Anas radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala la adwa wala tiyara wa yu'jibuni al-fa'lu al-fa'lu al-kalimatu al-hasana al-kalimatu at-tayyiba waaw moo yooyu saa sam moo tekki lan mooy alfa mooy kàddu bu rafet gooy dégg bu teey léegi euh, euh, léegi nag mu tegaat ci beneen wa haddathanaahu mu ne hadis bi nettali nañu ko Muhammad ibn al-Muthanna sëriñ waa kutubu sitta az-Zamin wa ibn Bashar keneen ki nga xam ne ci la ko Imaamul Bukhari yi jële woon sànq muy ñoom ñaar ñëpp di seex yi nga xamante ne nii Abu Musa mooy az-Zamin moom gisuñu ko woon sax Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri az-Zamin gane àddina comme Muhammad ibn Bashar génnaat na même année 167 ñaar ñëpp di këriñ waa sitta rahmatullah al-jami' qala akhbarana Muhammad ibn Ja'far mooy Gundar fële moom la koy wax ibn Bashar ne ibn Ja'far qaala haddasanaa Shu'ba gis nañ ko sànq rahmatullahi alal jamii' sami'tu Qataadata mu ne qaala sami'tu Qataadata yuhaddithu an Anas ibn Maalik radiyallahu anhu an nabii sallallahu alayhi wa sallam qaala laa adwaa walaa tiyara wa yu'jibunii al-fa'l qaala qiila fii qiila la wax moo tax kàddu yi la imaamu yu imaamul Buxaari yi la imaamu an-Nawawi indi ci Riyaad bi qiila ñu ne ko mal fa'l qaala al-kalimatu at-tayyiba ñu neen saa sa wàllam mooy fa'l mu ne. Hmm, euh, mooy alkalima at-tayyiba kon lii mooy xadis bi nii la ko al imaamaani ash-shaykhaani rahmatullah alayhima indi léegi lëkkaaleem ak suñu bunt bi an baabu nahyi an tasayyur mooy leer na yonent bari saa saam nee na laa adwa wala siyara mooy façon passe-passe yooyu nga xam ne dangay ñëw ba fàtte yàlla ci mbir yi loolu la la yonent bari saa saam di tere boo demee bu baxu boroom xam-xam yi bari nañ ci pour gàttal mooy euh, ndax ci la doon wax ba benn kaw kaw na ko mais yonent saa salaam ci xadiis Seydina Abu Hurayra bi nit ne laa adwa wala benn waay na ko mais yonent saa salaam euh, nit ki day am benn gëléem boo xamante ne euh, boo xam ne bu sawar la kii benn gëléem bu feebar ay gëléemam benn gëléem bu feebar jóge ne daal di dugg daal di dugg ci ñoom après ñu feebar quoi léegi yonent ma lay saa saa ne ko man aada al al awal awal léegi dama leen dama lay laaj kan moo feebar loo gëléem gu njëkk ga bëgg laa wax ne lu man di deme mooy mbir mi ci yàlla la jóge mooy borom bi dogalu yàlla la parce ñaata nit lañuy gis ñoo xamante ne nii dañu feebar mais ñoo xam ne feebar buy wàlle ndax feebar yi dañuy day mooy contagion loolu l'islam neew la contagion amul du looloo tax mu ne la fépp foo xamante ne nii te imam dina ko indi dina ko utal buntu mooy dafa am peste bu leen fa dem te tamit bu leen fa génn di daw waaw parce que tamit bokk na tamit ci xikma may tax mu waxoon mooy nga bañ a tasaare mbir mi mais tamit nga bañ a xam ne ak pas-pas bon jàpp ne comme que fii daal mu ngi fi mooy kon dee jot na mel ni loolu nga fàtte yàlla loolu lay tere waaw loolu la xadiis yi yépp ak yi mel noonu naan laa adwa mais yolent ma saa sa waxoo la mukk ko ne contagion manula am du tout déedéet mais pas-pas bi ci waa jaahiliya amoon te ne wàllaate euh, nga gis ay nit moo tax imaamul Buxaari imaam euh, al-Haafiz Ibn Hajar sànk ni ñuy tàmbali mu ne tatayur bee nag lu bari ci julli ñi des na ci waaw des na ci ñoom waaw boo xamante ne façon passe-passe yooyu lañ yor jàpp nañ ni ba pare di gaafal nit ñi dañuy tiim nit ki di ko ba waa ji day mujj daa nekk sor day day du mën a nekk ci dëkk bi waaw parce que lii wa ko daloon ba ko dalee gaay mu kii ñépp feebar ñu naan voilà moom la ma na yenn yi da ngay waaru léegi fàtte nañu yàlla lu pas boobu la yonent bay saa saa bëgg a dindi ci xolu jaam yi mais ça ne veut pas bu leen aaru bu leen def dara wala sànnil sa bopp daa kii non waxu la loolu ah voilà xam nga lan la a saxal ci xolu jullit ñi mooy li alquran wax lii borom bi tabaaraka wa taala wax ne maa asaaba min musiba fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitaabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala allahi yasir amul luy dalaate ci suuf moo xam lu neex la waaye rawatina lu naq rek yëpp ñoom ñëpp mais musiba en laal dañ koy wax lu ñaaw lañ ko gën a jëme lu baaxul mais asaaba mooy laal waaw ba mooy laal mën na nekk lu baax mën na nekk lu bon dañu bari nag luñ ko utiliser ci lu bon musiba ci suuf waaye ci seen ci suuf si ay tremblement de terre ak yeneen ak musiba gu leen dal wala fi am ci seen biir ay feebar ay wopp ay nangam ak nangam boo xam ne dalaa illaa fi kitaab lu dul nekkoon na ci téere boo xam ne borom bi min qabli an nabra ah, borom bi bindoon ko bu yàgg mooy dalaa bëgg wax ne dogalam yàlla la te qul la yusibanaa illaa ma kataba allahu lana waxal ne du ñu dal lu dul li nga xam ne moom la yàlla bind natt ko dogal ko ci ñun lool kesee ñuy dal lu dul lool maw ñoo dal waaw inna dhalika ala allahi lii lu yomb la ci yàlla mais pas-pas bi shayatin yi dañoo ñëw dindi ko ci ñu bari ak façon buxaabakat yeeg gisaanekat yeeg xeet yooyu nga xam ne moom lañ gisoon ci buntu bi weesu ak façon taqaali gëm-gëm yi nga xam ne ci lañ fekk les us et coutumes yoo xam ne ay pas-pas lu waa diwa xeet woo dem nag ñu am ko mu nekk lépp ay sorcellerie ay façon wax yoo xam ne teguwut ci dara waaw te xamuñ ne li yàlla wax mooy dëgg mooy li mu wax ci aaya boobu ak beneen aaya bi loolu suuratul Hadiid la woon ak bi wax suuratu euh, Taghaabun maa asaaba min musiibatin illaa bi idnillah wa man yu'min billah yahdi qalbahu wallaahu bi kulli shay'in aliim maa asaaba min musiiba amul benn musiba amul dara lu lay laal illaa bi idnillah loolu nekk ndigalu yàlla ak nam-namu yàlla ak sañ-sañ ma bëgg-bëggam la amee képp nag koo xam ne gëm nga yàlla gëm yi am pas bi kook borom bi dina gindi xolam ba yii yëpp laa adduwaa voilà dina xam ne man ça ne veut pas dire dama nekk fii lii xew rek mooy il faut man day dee may commandé bi pat patee ka lox <laughs> tey naa sa sago doo jaamu jaamu yàlla bu njëkk yor pas yu bon ba pare nag di tuumaal deru nit ñi nag bu boobaa waaw waaw diw la ñoom naa ñun li ñoo daal moom kay musiba gi moom bañ nee nangam nga xam ne kooku mooy à la fin comme kenn duñu ko jàngal en tant que wolof te loolu wax na xeet boo dem mu nga li imaamul xaafis na xajar wax moo mooy dëgg ak a tas julli ñi dañuy dem ba daanaka yow yàlla li ñuy génn ci seeni mbir ndax bu naqaree ñeneen ñi la bu neexee ñu ñor di seen bopp ak seen nguur ak seen seen seen courage ak seen effort mais ana yàlla ci mbir loolu la yonent waaye saa saa bëgg a dindi ci xolu bépp jullit surtout arab yi nga xam ne ñoom dañ cee dee woon moom dañ cee tasaaroo woon comme ni mu tasaaroo woon feneen mu ne laa adwa mooy ak wallaate noonu rek ci kaw noonu kese ci lu yàlla àndut amul wala fiyara ay gaafalaate loolu amul moom loolu teg leen ko fële moo taxoon mu ne woon euh, Seydina euh, ki Abu Muawiya ibn al-Hakam sulami wa minna man wa minna rijaal yatatayyarun mu ne loolu am na ci ñun ñu ñuy gaafal mu ne ko qaala mu ne ko yeneen saa sam ne ko zaalika shay'un yajiduunahu fii suduurihim falaa yasudduhum loolu mbir la moo xamante ni ñoom ñoo koy def ci seen dënn yi ñooy loo def ci sa xol la jàpp pas boo am loolu bu mu la teree def lu baax boo génnee gis picc mu naaw ci càmm lu ñuy sa yoon sax yow lu ñuy sa yoon ci picc yi picc yi ñoo lay wax ne yow naawal fii wa euh, euh, tukkil wala bul tukki bu ko faale demal nga def ko génn nga gis benn picc jàdd ci càmmoñ sa yoon newu ci nga jàll bu mu la teree bu la eh, di jaafantaloo leneen bañ ko wax naan waaw man sax finalement j'avais oublié ndekete yoo sa waaye dara la oublié wul <laughs> moo def moo def ci xol bi kese bugg koo avouer nag muy jéem a wax waxi caaxaana nii naan j'avais oublié oublié woo tous waaw sa tukki bii ñu ne la booy tukki lii nga gis lii moom é eh, dëppal waaw waaw léegi nag comme que dañu war pas-pas yu bon yooyu bu ci borom bi defee musiba xew bu doon oto la bu mu waroon a àndal ak groupe ba mu gisee picc ma jaar demul mu toogaat joxe ay lay ñooñ dem mu am accident gis nga mooy borom bi ci maaruteem la lay seetaan bu loo amee nag iblis laa am ci gina waaw moom kay yii ay bàyyi leen bu ñuy wax ñu naan yooyu amul ay man de sant man de moom <laughs> waaw loolu de man xam naa ci dara <laughs> waaye loolu lépp ay kàcc la déedéet li am mooy yàllaay dogal waaw te daa bokk ci pas-pasu ngëm yi way jullit bi al imaanu bil qadar xayrihi wa sharrihi gëm dogal bi ci neex ak bi ci safaanoog neex waaw kon loolu noonu amula ah waaw loolu amul loolu amul bum la teree def dara falaa yasuddu yasuddu mbir la mu ngeen di daj ci seen xol yi pas-pas yu ngeen amoon loolu bu mu leen teree def dara te noonu bu koy dindee waaw tuddal turu yàlla bismillah julli ci yonent bay saa saa wax azkar yi nga xam ne moom lañ laat bu dee dangay génn sa kër wala da ngay kii yéeg fenn wala yooyu nga dem sa yoon te nga xam ne lan yusibanaa illaa ma kataballahu lana waaw deraa ñu fi du dal lu dul loo xam ne borom bi tabaaraka wa taala daf ñoo moom la bindoon ngir ci lu neex waaye ci nag ci safaan bi lu loolu mënuñoo dal nga dox dund ko waaw nga am pas-pas bu baax lépp lu la dal nga xam ne lii la yàlla namoon ci man nga nangu ko en tant que jàmm képp ko laa la waaw nangam nga ne ko loolu du lu baax te loolu taxul lii ba ko yàlla bindee yi ngeen di wax yëpp existé ku ñoon dogal la boo xam nante ne doonu nga woon jaas kon bàyyi leen waxi caaxaan yi dem ci bu xaabakat yi ñaan gis naa lii waaye mën nañoo def lu ko fenk day kàcc day kàcc kon mu lii mooy lëkkaale mag suñu buntu yone saasam daq ne tiyara amut wala adwa wala tiyara gaafalaate baleen loolu ay ba ma génnee gis ko gàtt ak yooyu seen pas-pasu yéen waa yéen yéen waa foofu ngeen waaw gëm bu bon ak li ngeen ci nekk nag borom bi seetaan leen di yenn yi di leen dal ci bu ngeen jàppee lool ngeen jàppale lool la déedéet lool istidraaj la waaw mooy di la jay ci lu bon loo nekk ngir jàpp la loxo ci poos sa nastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin loolu yow moo la tiim waaw dinaa leen di leen bàyyi lañ jàpp ne ñoom lu bon lañ nekk looloo tax affaire yaa ngay dox wala noonu la waaw di leen xaare ba bu ma leen di jàpp nag jàpp gu tar boroom jullit du yor pas-pas yu mel noonu waaw koo xam ne yu mel nii daa nekk sa xol nag gis nga façon buxaabakat yeeg xërëmkat yeeg pattaawkat yeeg maaman yi mënu tusi yow moom seen proie nga ba pare parce que yow réceptacle nga pare nga ngir dékku ñoom li ñu lay wax parce que dañoo fekk xol yu pare mais bu ñëwee fekk fa tawxiid gu leer nañ wéetal yàlla wéeru ci yàlla jàpp ci yàlla sawaay bu ñëwee du ñu am place buñ jaar dañuy def demi tour ah. après saay moom gumul dara saay dañ lay moytu sax parce que naan kii dañuy yàqal quoi kii dañuy yàqal parce que moom euh, yii muy wax bu ko ñeneen ñu déggee day yàq suñu marché te day tax gaa yi bon jàpp ne ñun li ñuy wax amul benn effet voilà que ñun li ñuy def caaxaan la alors que loolu <laughs> waaw kon loolu la waaw mu ngi noonu waaw kon nag mbir yi waaw lii la quoi waaw te daa bokk ci tiyaara li imaam an di wax rahmatullah alayhi ne wa tiyaratu fiha su'u dhann waaw daa bokk mooy ci yàlla waaw mooy ñaaw njort ci yàlla waaw loolu la alors que contraire bi loolu lañu war a mel moo tax mu ne wa yu'jibuni alfa li ma kontaanloo te gërëm loo man yeneen saa saa mooy jus seen yii yëpp dara amu ci mais li ma gërëm loo mooy euh, alfa'lu alhasan alfa'l ñu ne ko waalan mooy alfa'l mu ne alkalimatu tayyiba imaamu Nawawi mu ne mooy comme si wa min amsaali tafaawul an yakuna lahu marid mu ne misaalam yooyu mooy comme nit ki am denn feebar fa yatafa'alu bima yasma'u mu mu mu dàggalu baax ci li muy dégg mooy lan fa yasmaw man yaqul mu yor benn malade boo xam ne am na benn malade bu koo xam ne ku feebar benn jarak mu jekki dégg benn waaye di woo benn naan ko yaa Salim <laughs> waaw <laughs> waaw ah yow Salim te Salim mooy ki mucc nga dégg kàddu goog ne ah loolu de yal na yàlla def ne kàddu gi mu wax nii ci lay jaare daal di mooy day day tombeek borom bi defal loolu kooku tudd kii feebar sama feebar bi loolu lu baax la. waaw waaw moo la yeneen ma ne saa saam da doon ba yónni kii ne loo tudd waa ji wax <laughs> mu ne ko déedéet <laughs> woo keneen ne ko yow noo tudd mu wax ko wax tur bu kii mu ne ko waaw kay yow demal <laughs> waaw mooy ku yu mel noonu dafa baax tekkiwul ne danaan ko yow sa tur bi baaxul nangam ak nangam wala day day day fexe rek mu dëppoog lu rafet bëgg rek ay mbiram di di tendre ci lu rafet voilà loolu la waaw mu ngi noonu mu ne aw yakuna taaliba xaaja wala koo xam ne daa am waaja bu muy soxla bu mu bu muy bu muy sàkk fa yasma'u man yaqul mu dégg ko naan yaa waajib nit ku tudd waajib mooy yow mi ñu ki daj ki daj ki trouvé ah fa yaqamu fi qalbi lool mu rot ci xolam rajaa am yaakaar al al bur'a mooy kële ki feebar wal daan waaye ci trouvé retrouvé euh, aajoom jooju mu daal di koy daj waaw ci am yaakaar ci yàlla